a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim uh, bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa ala wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadinil amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fa yaqulu al-imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah ash-Shafi'i fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi th-thaani wa th-thamaaniin ba'da l-mi'a waan abi muusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laha laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuuda alayhi salaam muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin li muslimin rahimahullah anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu law ra'aytanii wa ana astami'u liqiraa'atika al-baariha kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwoon ñun ba léegi ci kitaabul fadaa'il ñu ngi ba léegi chapitre 182 di wax fi baabu istihbaabi tahsiini as-sawti bil-qur'aan bunt bi wax sopp gu ñu sopp nit ki di neexal di rafetal baatam di jàng alxuraan avec sa plus belle voix voilà ak baatam bi gën a rafet di ko psalmodier di ko jàng-jàng mu neex a neex a neex a neex a neex waaw loolu lu ama am solo la waaw léegi ba ne mu jeex gisoon nañ ci suñu jotaay bii ñu génn lañ ko tàmbali woon euh, mooy xadis mille quatre junni ak ñeent mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma adina allahu li shay'in ma adina li nabiyyin hasani as-sawti yataghanna bil qur'an walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko waxoon ñu war a gis nag ki nga xam ne moom qad utiya mizmaram min mazamiri ali Daawuud alayhi mooy xadiisu Seydina Abu Muusa mooy xadiis cinq junni ak juróom mu ne wa an Abi Muusa mu ne te ñu ngi jëlee xadiis ci buntu bii di ko indi di jëlee cette fois ci ci beneen saxaabu boo xam ne mooy Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ko joo Ash'ari yu ne yi fële ca Yaman anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu daf koo wax moom Abu Muusa radiyallahu anhu ne ko laqad dëgg-dëgg uutiita yow mii de joxees nees la mizmaaram muy li nga xamante ne mooy baat bu neex waaw loolu mooy mizmaar mizmaaran mooy as-sawtul hasan waaw ne mooy baat bu rafet te neex min euh, mizmaram min mazamiri ci baatu neexi ali Daawuda waa kër Daawuda alayhi salaam waa kër Daawuda mooy Seydina Daawud ci boppam wala ay ñoñam li ëpp ci boroom xam-xam ñu ne naa Daawud ci boppam lañ ci jublu am ñeneen ñu ne waaye dàqul tamit ke ne ay njabootam boroom bi da leen a Babilon defal leen ñuy xéewal ñu amoon ay baat yu neex yoo xam ne dañ cee rawoon ñeneen ñi ba tax ñu leen koy euh, muy loolu waaye ki ci ginoon a neex baat ci ñoom ñëpp nag mooy nabiyullahi Daawuud alayhi salatu wassalam mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imamu alhafid al Bukhari na ko noon al imam Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo al imam rahimahullah mu ne wa fi riwayatin li Muslim am na nu ko imam Muslim solowe nii la wax anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu daf ko wax moom sayyidina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu ne ko law ra'aytani ne ko yow de boo ma gisoon wa ana taman rasulullah man yonent bi alayhi salaam astami'u li qira'atik maa ngi doon déglu sam njàng alquran albariha biig waaw mooy ci guddi bi waaw wolof du ne biig ci guddi ndax fla fla pléno pléwo pléno <laughs> lu tax baat bi ñëw pléonasme la voilà mooy descendre en bas et monter en haut <laughs> waaw nga boo nee monter ñëpp xam nañ ne fi ngay yéeg daa kawe waaw boo nee damay wàcc xam nañ ne fi ngay wàcc mooy fi suufe kon jarul nga naan je descends je monte en haut et je descends en bas non je descends tout court et je monte ñëpp xam nañ li ci tegu waaw <laughs> waaw boo nee biig ci guddi nag loolu lay niru waaw boo nee biig rek ñëpp xam nañ ne guddi en tout cas ñi dégg wolof kon mu ngi noonu mu boo ma gisoon te man maa ngi doon déglu sam njàngum alquran biig eh, kon nii la ko al imam daal di di léegi laaj mu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñaar dong ko seen seen al imam at-Tirmidhi moo leen ci fekk ci al imamu abu abu abu abdillah al-Bukhari rahimahullah bu ngi koon di ci al-Qur'an baabu husn as-sawti lil-qiraa'a hmm? al-imaam al mu ne haddasanaa Muhammad ibn Xalaf Abu Bakr waaw ah, moom sëriñam bii nag sëriñam eh, sëriñam bii eh, imaamul Buxaari hadis bi kese la jëlee ci moom ak ki nga xam ne moom lay jëlee hadis bi te eh, moom mii nag imaamul Buxaari bokk na ci sëriñam yi nga xam ne ñu ñu ndawee ñi lañ woon voilà Bagdaadi la bokk moo xam ne moom imaamul Buxaari génn na àddina juróomi at moom mii muy dóor a génn àddina. muy Muhammad ibn Khalaf Abu Bakr muy Muhammad ibn Khalaf al-Haddadiyu Abu Bakr al-Baghdadiyu al-Muqri'u rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abu Yahya al-Himmani mu nekk leen nettali mooy Abu Yahya al-Himmani naka noonu Abu Yahya al-Himmani mi tamit benn xadis bi kese la dikkal la Imaamul Bukhari jëlee ci moom te moom mii Imaamul Bukhari. Euh, daanaka ñoo xaw a tolloo wa euh, jote na ko quoi mais jotu la jël jële ci moom waaw jotu la jële ci moom Allahu akbar <laughs> waaw jote na ko de mooy amoon na euh, dund nañu manoon na jële ci moom waaye borom bi dogalul lool dajewul ak moom voilà ba moo tax ci sëriñam bii nga xam ne ci sëriñam yu nga xam ne ndaw yi la ci la ko jële daal di jële ci moom te xadis bi mooy benn xadis képp dong bu ñu am ñoom ñaar ci li nga xamante ne mooy sahih bi comme ni ko al imam al-Hafiz Ibn Hajar reelale ci al-Fath bi muy sarah hadis bi qaala kon Abu Yahya al-Himmaani mu ne qaala muy Abdul Hamid la tuddoon Ibn Abdirrahman al-Himmaani Abu Yahya al-Kufi al-Khawarizmi wala al-Khawarizmi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda muy Burayd ibn abdillah ibn abi burda ibn abi musa al-ash'ari njaboot ak sayna abu musa al abu burda mu siiw mi an jaddihi mu jëlu ko ci baayam jëlu ci baay ji baay ji mais maamam ndax abdullah mooy baayam mais ci maamam di doomu sayna abu musa direct di abi burda ibn abi musa ta'ala anil jami' juge la woon nga xamante ne euh, kufi la radi rahmatullah ala aljami an abi moussa Burayd abi Burda jële ko ci baayam di abu moussa di Abdallah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar abu moussa al-Ash'ari at-Tamimi sahibu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam wa radiya allahu an abi moussa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ya aba moussa laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud alayhi salaam nii la ko al imaamu al Buxaari indi ka anta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj ibn Muslim al Qushayri an-Naysaburi rahimahullah mu ngondi kitaabul masaajid mawaadi' as-salaat baabu istihbaabi tahsiin as-sawt bil Qur'aan noonu la ko leen ci suraax yi tuddee mu ne wa haddathana Daawud ibn Rushayd imaamu Muslim mu ne wa haddathana te nettali nañu Daawud ibn Rushayd di seen sëriñ di Daawud ibn Rushayd Abul Fadl al-Haashimi mawlaahum al-Khawaarizmi al-asl al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathana Yahya ibn Sa'iid mu ne ki leen nettali moo Yahya ibn Sa'iid du al-Qattaan de <laughs> Yahya ibn Sa'iid de alxaafidul qaftaanul ahwaluduwe du moom de bul juum <laughs> Yahya <laughs> Yahya ibn Sa'id beneen la ibn Aban kii waa Quraysh la bokk waa Yahya ibn Sa'id ibn Aban ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Su'ayr ibn al-Aas ah ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf waaw moom eh, eh, eh, <laughs> waaw kay foofu la bokk Umayyi la de ci waa Banu Umayya la bokk waaw yég nga Sa'id ibn al-As ibn Sa'id mana Sa'id non ibn Sa'id ibn al-As ah Yahya ibn Sa'id ibn Aban ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya voilà ngi noonu moom euh, <laughs> attention al-Kufi kii moom kii la woon moom moom moom moom moom Umawi la waaw Yahya ibn Sa'id bi mooy al-Umawi bokkul ak Yahya ibn Sa'id al-Hafiz al-Qattan al-Ahwal al-Basri ah taalibe Sufyaan as-Sawri xaritu sayyidina sëriñ ñoom imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ah waaw kon moom du kuy léegi kon kii mooy al-Umawi ah, qaala moom Yahya ibn Sa'id mu ne haddathanaa Talha mu nekk ñu nettali mooy Talha di Talha ibn Yahya ibn Talha ibn Ubaydillah Abu Hanifa al-Qurashi at-Taymi al-Madani al-Madini al-Kufi Abu Ishaq rahmatullahi alayhi kuufi la woon an abi burda mu jëla ko sayna abu burda gis nañ ko sànq ibn abi musa an abi musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala al-ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li abi musa fii lii mooy riwaaya bi mu wax ne wa fii riwaayatin li muslim dinaa la wax imam muslim beneen dum ko solo boobu la ñu waroon indi sax doo indi bi mais boobu ñëw nañ ba fii dañ àggal mu ne law ra'aytani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha laqad utiita mizmaran min mazamiri ali daawuda alayhi salam léegi fii nii mooy daa boole doy xam nga imaamu Nawawi laqad dane wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala lahu laqad utiita mizmaran min mazamiri ali daawud fii mu ne wa fii riwaayatin li muslim anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu law ra'aytanii wa ana astami'u li qiraa'atika al-baariha loolu nag li ci tegu mooy li nekk ci kaw laqad utiita mizmaaran min mazaamiri aali daawuud alayhi salaam noonu la ñëwee waaw ci saxiixu imaamu abul husayn muslim ibnul hajjaaj law ra'aytanii cay boo ma gisoon wa ana taman astami'u maa ngi doon déglu li qira'atika sak njàng albaarixa bi laqad dëgg-dëgg uutii te joxes nees la mizmaran baat bu neex min masamiri ci baat yu neex yi nga xam ne façon yi ci ali Daawud Seydina Daawud amoon ndax Seydina Daawud façon bu ko dinañ ci ñëw tay waaye ñi doon jàng ay façon yu bari da doon jànge li nga xam ne mooy zabuur waaw ci jàng yu neex yi voilà kon nag mu ngi noonu am na lu mu ko njëkk indi al imaamu muslim rahimahullahu taala ci ba léegi buntu bii téere bii kitaabul masaajid wa mawaadi'is salaa baabu istihbaabi tahsiini sawti bil qur'aan laata mu indi hadiis bi am na bu mu ci njëkk a teg mu ne woon <coughs> mu ne woon mooy hadiis biñ jóge woon ah maa adina hadis boobu Seydina Abu Hurayra ma adina Allahu li shay'in ma adina li nabiyyin hasanin sawti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi hadis yooyu bi mu ci paree la ci teg hadis Seydina Abu Musa bi mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba sëriñam bu mag baango Abdallah moom ak kële ak ki nga xam ne mooy mooy xeebnu ki nga xam ne mooy eh, Rayhanatu Nisabur ah bu fàtte <laughs> Yahya ibn Yahya ah, ah Rayhanatu Nisabur taalibi imaamu Malik mooy sëriñam bu mag bi ak ñoom ñi Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba al-Hafiz Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlaahum al-Kuufiyu al-Waasitiyu al-asl rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abdullah ibn Numayr mu nekk ma nettali mooy ki ñu nettali ma Abdullah ibn Numayr di Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah ah, rahimahullah Abu Hisham al-Hamdaaniyu al-Kuufiyu rahmatullah alah ha imam Muslim taxawal ma dem ci beneen càllale indi la mu ne wa haddathanaa ibn Numayr mu ne nag bii nag ci doom ji laa koy jële mooy Abdullah ibn Numayr doomam moo ma ko doom ji na la tuddoon yàgg nañ ko mooy Muhammad ibn Abdillah doom ji Muhammad la tudd moom Abdillah comme yonent bi alayhi salaam Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdirrahman al-Kufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana abi mu ñëw ci baay Abu Bakr ibn Abi Shayba jëlee qaala Malik mu ne ki ñu nekk Malik mu wax la eh, ana bul jàpp imaamu daaril hijra de imaam borom ngir mi déedéet wa huwa ibnu Mighwal mu ne kook mooy ibnu Mighwal di al-Bajaliyu Abu Abdillah nga xam ne ah, ama am solo la ibnu Bajila muy Maalik ibnu Mighwal ibnu Mighwal Aasim ibnu Ghaziya ibnu Haarisa ibnu Jurayj ibnu Bajila loolu moo tax ñu leen al-Bajali Abu Abdirrahmaan ñi ne Abu abdillah rahmatullahi alayhi kon nanga na abdillah ibn burayda moom fii moo ko jële ci keneen bokkul ak euh, ñi jële woon sànq de doomu seyna abu musa ay de abu burda déedéet kii abdallah ibn ibn burayda <laughs> abdallah ibn burayda ibn al-husayb al-aslami sahaaba bu siiw bi doom bi waaw al-qaadi juge la woon al-marwazi moom mii ak seexam bi moom mii la loolu daloon ñoo nekkoon ak Seydina Omar l'an quinze lañ judd xilaafu Seydina Omar seex la moom mii ci ci la benn jaam ñëw benn jaamam jox ko bonne nouvelle ne ko ah waaw soxna si mucc na am na doom bu góor mu kontaan ne ko libéré naa la <laughs> waaw yow anta xor t'es libre maintenant t'es plus esclave yow léegi kon xabaar bi ma jox cette bonne nouvelle la tax na yow yow libéré naa la ñu toog tuuti <laughs> keneen ki daal di ñëw Souleymane mooy mooy seex bi quoi moom mi woo tudd Abdallah beneen seex bi Souleymane la tudd léegi bon beneen jaam ñëw ne kii ne ko ah bonne nouvelle waaw ah sama sang fekk Seydina Omar a ngi toog jotaay Seydina Omar la radiyallahu anhu fala Burayda toogoon <laughs> keneen beneen jaam bi ñëw ne ko ah sa nuyoo sama sang ah bonne nouvelle de soxna si mucc na. mu ne ko déedéet ki njëkk jiitu na la ci am na ko fi ñëw léegi wax na ma ko mu ne ko déedéet beneen doom la beneen doom la ab seex la keneen la daa juddu keneenu juddu <laughs> léegi nag bon mu noppi Seydina Omar na ko looy xaar <laughs> mu ne ko la addeet ah kii la njëkk a jox bonne nouvelle da nga koo libéré <laughs> da ko ne antaxur moom tamit jox na la bonne nouvelle kon na mu wax ko moom it an toxru ayu waaw libre ne ko yow itam dootoo jàmm demal sa <laughs> mu ne ko ay yow tamit <laughs> nouvelle bu neex bi mu indil muy beneen doom bu góor <laughs> yow itam an toxru allahu akbar muy abdallah bi frère bi cheikh bi moo doon Sulaymaan ñoom ñaar ñëpp ibna Burayda ibnu al al-Aslami yu saway radiyallahu ta'ala anil jami' kon moom la mais du Abu Burda Abu Burda doomu Seydina Abu Muusa la i kon feneen la jaar kon Abdallah ibn Burayda moom moo ko jële radiyallahu ta'ala anhu ma rahimahullah an abihi moo ko jële ci baayam di Burayda ibn al-Husayb Burayda mooy sahaaba bi ibn Abdillah ibn al-Harith ibn al-A'raj ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu sahibu rasulillah abu Sa'san ñii ne abu Abdillah ñii ne abu Sahl ñii ne abu al-Husayb al-Basri radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna Abdallahi ibn Qays awi al-Ash'ariyya u'tiya mizmaaran min mazaamiiri aali Daawuud alayhi salaam <laughs> mu ne Burayda mu ne Yonent bi alayhi salaam nee na inna abdallah ibn qays gis nga abdallah ibn qays ah? wala yeneen saa saam benn al-Ash'ari soit abdallah ibn qays la wax wala al-Ash'ari <laughs> mu ne ontiye gis nga moom joxees nees ko mizmaaran baat bu neex min mazamiri ali daawuda ci baat yu neex yi nga xam ne moom la seydina daawudo alayhi salaam daal di woon am kon hadith baa ngi nii taxriiju <coughs> <coughs> haadha al-hadith bi'ujala léegi nag mu des ginnaaw lii ana lëkkaaleem ak buntu bi ñu ne la lëkkaale bi leer na nañ laa wax ni midi <laughs> wóor na yàlla daa leer ni midi ndax lan ñu ngi ci buntu bi wax sopp guñ sopp neexal baat waaw te dinañ ñëw ci yenn riwaaya léegi ci taxrij bi pareegu génn lool sax dañ ci waroon a laata ñuy dugg fii waaw kon rétropédalage <laughs> nañu nañu dellu gannaaw tuuti <laughs> waaw nañu taxaw xool yeneen yi nga xamante ne ak tamit le fait que wa talabil qiraa ah loolu dinañ ci ñëw ci hadis bi nga xam ne mooy bu mujj bi naa Seydina Ibnu Mas'ud ibnu Ummi Abdir radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi ak euh, bii tamit euh, dañ ko gis léegi ñëw tuuti kon taxawaat yi ci taxriij bi bañ a yàkkamti tuuti tuuti waaw léegi wax naa la laqad utiita mizmaran min mazamiri ali Daawud loolu boroom xam-xam yu bari te imaamu Nawawi loolu la wax rahmatullah alayhi loolu wax muy wax joo xam ne mu ngi ko jëlee ci al imaam Abu Sulay abu Abul Xattaab ci euh, al Xattaabi al imaam Abu al Xattaabi rahimahullah moom moo ko moo ko moo bon affaire bi lenn la mazamir ali Daawuud yi nag ah xam nga mooy lana al imam ne al ulama mu ne borom al muraadu bil mazamir huna as-sawt al hasan mu ne li ñu jublu wala as-sawt al hasan ci mismar fii xam nga mismar mooy toxoro mismar mooy instrument musicaux yooyu waaw mais fii baat bu neex lañ ci jublu tekkiwul na sëy naa Daawud da doon yorog toxoro wala ab julibaa bi keleng keleng déedéet wala ab guitare non mooy baat bi bu doon jàng zabuur moo neexoon bañ koy gam-gamleeg li nga xam ne mooy toxoro waaw mooy baat leedu instrument mais baat bee neex waaw mu ne nag wa aslu zamri alxinaa mu ne cosaanu az-zamr nga xam ne mooy cosaanu euh, mizmar loolu mooy way wa ali daawud huwa daawud nafsu mu ne kanta waa waa kër daawud alayhi salaam sayna daawud ci boppam lañ ci jublu waaw wa alu fulaan qad yutlaqu ala nafsi léeg-léeg ñu ne alu diw ndeke diw nit kooku ci boppam lañ ci jublu mu ne wa kaana daawud sallallahu alayhi wa sallam hasana sawti jiddan mu ne Seydina Daawud daa ne woon koo xam ne ku neexoon baat lool lool lool lool kanta al imaamul Baghawi rahimahullah bi nga xam ne parce que borom Maalimu Sunan dafa wax moom al imaam al-Xattaabi ne al-muraadu bi aali Daawuda Daawudu nafsu li annahu lam yunqal anna ahadan min awlaadi Daawuda sallallahu alayhi wa sallam wala min aqaaribihi kaana utiya min husni sawti maa utiya voilà moom da ne bon ali Daawud nag lenn la Seydina Daawud ci boppam lañ ci jublu alayhi salaam ndax toxaluñu ci kenn ci doomam yi sallallahu alayhi wa sallam ak kenn ci njegeñaaleem yi koo xam ne joxoon nañ ko baat bu neex comme niñ ko ko joxee woon. kan eh, al imaam al Baghawi rahimahullah ci Sharh as-Sunna bi mu tuddaatee waxu imaam al mu ne waaye nag bon qiila nee nañu nag yajuuzu an yakuuna araada bi ali Daawud ahla Daawud baytihi ah. mais am na ci borom xam-xam ñu ne mais man na nekk waa këram moom lañ waxoon sànq waxoon nañ ko sànq waa këram Seydina Daawuud yi la ci boppam loolu dàqoon c'est pas euh, lu lu jomb mu nekk loolu waaw wala yunkar te loolu amul lees ci bañ an yakunu kën a ñoom dañoo gën a neex azja sawtan ñoo gën a yëkkatalu ku baat gën koo neex le ku dul ñoom akramahumullah borom bi moo leen baddil tedd leen teral leen ci loole waaw waaw mu ne fa inna najidu na so sawti yutawaaras mu ne ndax dañoo gis ne neex baat léeg-léeg dañ koy doon da ngay gis koo xam ne maam ñu ko mënoon a jàngal Alxuraan la sët bi ñëw mel noonu doom ji mel noonu ñu koy da doom ji sët bi noonu mu ne loolu moom nekkul lu jomb ah kon mu ngi noonu le waaye eh, eh, eh, kon gis nga beneen riwaay bi gis nañ ko mooy wa fi riwaayatin li muslim gis nañ ko anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala law ra'aytani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha moo tax al imam euh, kii daal dina koy indi al imam Abu Nu'aym ci mustaxraj bi borom Hilya mais fii ci mustaxraj bi mu ci yoonu Ahmad ibn euh, Ibrahim mu jëla ko Yahya ibn Sa'id mu ne qaala mu foofu dane yonent ci càllale boobu dane yonent bane saa saam dane ama wallahi ya rasul ki ya rasulallah fekk yonent saa saam dane Seydina Abu Muusa <laughs> dane Seydina Abu Muusa mais yow boo ma gisoon law ra'aytani wa ana astami'u li qira'atik boo ma gisoon fekk maa ngi doon déglu li nga xamante ne nii mooy sam njàng léegi nag mu ne ko nag yonente bay sa ya rasulallah law alimtu annaka tasma'u li qira'ati la habbartu lahu la la habbartuhu laka takbira ne ko ah yonente bay sa sam bés bu ma xamoon ne moom lañ doonoon dañuy bi passé <laughs> bu ma xamoon ne yaa may jàng ne daa neex doon naa ko gën a neex <laughs> al imam Abu Ya'la solo na ko ci mën na dam <laughs> ci yoonu Sa'id ibn Abi Burda mu jëla ko ci baayam eh, mu ne yonent saa salaam ak sayyidatu Aisha radiya euh, dafa romb radiyallahu anha dafa dañu romb Abu Musa dañu ci guddi gi dañ doon dox yonent saa salaam ànd ak sayyidatu Aisha ñuy dox radiyallahu anha ñu romb kër buntu kër Seydina Abu Musa quoi al-Ash'ari dégg muy naafila di jàng al-Qur'an yonent saa salaam ak sayyidatu Aisha taxaw di déglu di déglu di déglu di déglu di déglu <laughs> déglu ba masha Allah seen neex après ñu dem bi nga xam ne nag ci lañu xëy Seyna Abu Musa yonent bi saa saam dajeek Seyna Abu Musa radiyallahu anhu mu ne ko yaa Aba Musa ne ko Abu Musa dem bi romb la yaa ngi jàng alxuraan min masamiri ali Daawud ne ko yow jox nañ la baat bu neex comme baat bu neexu yi ñu jox Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam waaw Seydina Abu Musa ne ko nag law anni law alimtu bi makaanika la xabartuhu la la xabartuhu laka tahbira ne ko ren saa alayhi salaam cëy bu ma xamoon ne yaa ngi taxawoon fa nga taxawoon yaa nga taxawoon di ma déglu kon noonu te kon doon ko gën a neexalati mu gën a tee neex de <laughs> na ko noonu al imaam Ibn Sa'd soloo na ko ci say xadis boo xam ne moom tey Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu sanad boo xamante ne sanad yii imaam al al al al-Haafid ibn Hajar mu ngi koy leeral bi muy indi bi muy sarah hadis bi la ko tudd fii chart imaam Muslim mu ne eh, eh, Seydina Abu Muusa dafa taxaw benn guddi di julli mooy di naafila léegi ba muy naafila parce que jàkka ji daa jege woon ne kër Sayyidatu Aisha kër Yonent sallallahu kon da gis ne affaire bi du benn xew-xew xam nga biñ jóge léegi dane boobu yoneen sa saa dafa ànd ak Sayyidatu Aisha doon dox radiyallahu anha ci guddi gi këram këru Seydina Abu Musa dégg ko muy naati la ñu taxaw di déglu fii nag soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo dégg Seydina Abu Musa di di di naati la di jàng alquran ah léegi nag ñoom ñépp ñu daal di ñu ñu ne tekk di ko déglu ñépp di ko déglu <laughs> waaw waaw mu ne te daa ne woon Seydina Anas ne Seydina Abu Muusa daa ne woon xulwu saw ku neexoon baat la woon fa qumna yastami'na jigéen ñëpp taxaw soxnaa yoneen saa san ne teg di déglu di déglu di déglu léegi nag biy xëyee ñu wax ko Seydina Abu Muusa mu ne bu ma xamoon ne tey bu ma xamoon ne yéen ak ma doon déglu soxna yoo yaa ngi ma doon dégluñ suñu yaay yooyee konoon te kon dinaa ko gën a neexal mu gën a tee neex <laughs> voilà <laughs> waaye imaam ar-Ruhani it solo na ko mu jaar ci yoonu Maalik ibn Mighwal mi nekk ci càllale bi mu jëla ko ci Abdallah ibn Burayda mu jëla ko ci baayam foofu euh, Seydina Abu euh, Musa radiyallahu anhu mu ne law alimtu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yastami'u qira'ati la habbartuha tahbira te loolu imaam Ahmad indi na xadis boobee cosaanu xadis bi mu ne tey bu ma xamoon ne leen saa salaam kon mu ngi ma doon déglu doon naa ko gën a neexal mu gën a cee neex waaw léegi na ko noon al imaam Abu Salama no Abu Salama ibn Abdurrahman waaw mu ne yeneen saa salaam no imaam ad-Daarimi soloo na ko. ci yoon az-Zuhri mu jël ko sëriñ euh, euh, Abu Salama ibn Abdurrahman moom it az-Zuhri radiyallahu anil jami euh, mu ne yeneen saa saam da Abu Musa wa kaana te daa nekkoon hasana as-sawti bil Qur'an laqad utiya hada min mazamiri ali Daawud yeneen saa saam noonu ne ne li ko neexoon baat la sayna Abu Musa yeneen saa saam ne kii de jox nañ ko baat wu bu neexu sayna Daawud wala njabootam alayhi salaatu wassalaam kon loolu <laughs> lu ama am soloolee waaw moo tax kii ne euh, Seydina Abu Ya'la mu soloo ci yoon Abdurrahman ibn Awsaja mu jële ci Seydina al-Bara ibn Azib gis nga beneen saxaaba radiyallahu anhu ginnaaw Seydina Anas mu ne gis nañ Burayda sànq Burayda ci <laughs> Burayda gis nañ ko ci sax imaam Muslim radiyallahu anhu fii nag keneen la muy Seydina Albara mu ne sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sawta abi Musa fa qala ka anna sawta hadha min mazamiri ali Dawud <laughs> mu ne yooyu nga xam dafa dégg kàddu Seydina Abu Musa muy jàng al-Qur'an yonent bi alayhi salaam ni kii dafa mel ni kii baatam bi dafa mel ni baat yu Seydina Dawud alayhi salaatu wa salaam Allah <laughs> Allah noora al imaam Ibn Abi Dawud dafa soloo ci sanad boo xam ne bu saxiix la ci yoonu Abu Usman an-Nahdi muy muxadram boobu taabi'i la fekk na jamono yonent bi alayhi salaam ne jotu koo gis mu ne man daxaltu daara Abi Muusa al-Ash'ari mu ne man damaa dugg kër Seydina Abu Muusa al-Ash'ari seen sëriñ la woon mu ne waaye gis nga maa ngi ko fekk muy jàngal Qur'an fama sami'tu sawta samjin wala barbatin wala nayyin wala nayyin ahsana min sawta allah mu ne ne man de dama dugg kër Abu Muusa muy jàngal Alxuraan mu ne maa ngi mësuma dégg kàddu toxoro mooy façon instrument mi façon instrument musicaux yi ñu xamoon la ah nga xam ne ci përëm la woon lañ ko doon defar sul ah nga xam ne ci ngay dóor di dóor benn bi ci beneen bi muy génne son bu neex ci sonmaan yi mu ne waaye barbat barbat tamit comme jaafar rek ci wasnu jaafar la benn instrument musical la boo xamante ne nii oud lay niroo benn bant lay doon boo xam ne nag euh, lii barbat am nañu ne perse la waaw flûte genre flûte voilà léegi nayin nayin mooy almismar mooy toxoro mu ne yooyu yëpp yi ñuy génne sooy ñuy génn li muy neex neex masumaa gis soo bu neexe jàng mu neexe ku Seydina Abu Muusa yooyu yëpp moo leen raw allahu akbar kon lii nii lii nii léegi nag ginnaaw lool nag ginnaaw taxrij bi nii léegi nag ñu mën a ñëwaat nag waaw nañ dellu si waat nag ana ginnaaw ñaareelu njàngat lëkkaale ak bunt bi dañ naan la lëkkaaleem leer na mooy istihbaabu tahsinu saw te lii day gën a dëgëral ci jotaay biñ génn maa adina laahu li shay'in maa adina li nabiyyin hasani sawti yataghanna bil qur'an waaw loolu euh, waxoon nañ la ñëpp loolu lañ ko firé même bu dee Seydina Sufyaan ibn Uyayna naka noonu al imaamul Buxaari mel na loolu xaw a jéng ci lool que ne mooy doyloo alquran waaye même bu dee loolu dugg na dañ naan mbir mi mbir mi lenn la mooy euh, li mu gën a doon mooy rafetal baat voilà. mooy rafetal baat ba pare kay rafetal baat mu doyloo yàlla te bañ koo def ngir ngistal loolu kese la waaw loolu euh, mën nañ ko boole noonu sinon moom hadith yi ko biñ ko gisoon li muy wax mooy rafetal baat la voilà neexal baat ci njàng mi voilà moo tax yajharu bihi di ko wax ci kaw voilà comme li <laughs> imam al ismaili way way way doyloo alquran ba ban ban am ak euh, yëkkati kaddu yaddaw bi way bàyyi leen ni ngeen di wax way ndax ah. lii mooy neexal <laughs> ñu ne bon comme que imam Soufiane wax na ko tamit ci wàllu lugha du lum duñ dàq complètement mooy nañ ne rek loolu it mën nañ ko ci dégg même bu dee ne ci wàllu nootal lañ naan rafetal baat nag loolu lay gën a wallahu ta'ala a'lam kon <laughs> le taale bi mooy sopp di rafetal baat ci alquran sinon yonent may sa sam bu dul loolu Seyna Abu Moussa bi mu ne ko yeneen saa salaam bi mu ne ko boobu boo ma gisoon bii may lay déglu sa sa sa njàngam mu ne bu ma xamoon ne yaa nga fa dinoon naa ko gën a neexal moo gën a tee neex kon loolu sinon na ko ne ah loolu nag dafa xaram quoi <laughs> na ko noonu loolu baaxul waaw. waaw le fait waxu ko dara lool mooy da koo taqrir ci waxam jooju dëggal ko waxam jooju daal di koy saxal waaw kon noo koy gën a neexale muy gën a am solo. moo tax yi benn borom xam-xam yi ne xam nga léegi nit ki même bu dee yéeneem sell na muy def lenn bu dee daam koo xamante ne nii daa bëgg mu gin koo mën a dégg li mu koy jëfe attention du bokk ak bu dee moom kese waaw te loolu lépp mooy yéeneem sell na waaw. loolu nag Seydina Abu Muusaa kon dañ ciy xam ne moom kon mënoon na ay façon jàng yu gën a neexat yooyu waaye <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu quoi <laughs> waaw kon. Eh, eh, eh, loolu dafa dafa dafa dafa am solo dafa am solo lool waaw nañ ciy bàyyi xel nañ ciy bàyyi xel kon lëkkaale bi loolu la mooy rafetal ba yeneen saa saa Seydina Abu Muusaa nee dañu laa jox du bu dul woon loolu lu am solo la wala lu ñu sàkku la yeneen saa saa du ko tagg te lii maxrajan tagg la almada waaw tagg ko <coughs> ne ko yow laqad utiita laqad utiita waaw ci yeneen yi non seulement wax na ko directement way wax na feneen foo xam ne nekku fa ne la qad utiya hada mizmaram min mazamiri ali Daawud ci Seydina Abu Hurayra jooy kii de jox nes nes ko waaw ab toxoro ci euh, ali Daawud yi alayhi salatu Abu Musa Seydina Abu Musa al noonu mu meloon moo euh, euh, <laughs> saxaaba yi dañ ko xamoon dañ ko xamoon hatta euh, Seydina Omar doon nag ko wax <laughs> waaw Seydina Omar doon ko doon wax léeg-léeg quoi bi mu nee xalifa dañ doon toog <laughs> ngir wan li nga xam ne mooy jazilu ni'ma waaw xéewal gu mag gi ko borom bi defal baat bu neex ba yonent bi saa salaam di ci kontaan yonent saa salaam bàyyi léppam di ko déglu ba pare yamul ci déglu ko ni kii baatam bi baatu Seydina Daawuda bee niroo jox nañ ko ci yu mel noonee moo tax al imaam Ibn Hibbaan dafa solo jële ci sax ci saxiixam bi ci yoonu Abu Salama ibn Abdurrahmaan mu jële Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu <laughs> eh, mooy li ñu doon wax sànq mais bi yoneen saa sallam non seulement wax na ko ko directement mais wax na ko feneen fu mu newul bi yoneen saa sallam naan Seydina Abu Hurayra mu ne yoneen saa sallam dafa dégg Seydina Abu Muusa di jàng alquran mu ne qad utiya hadha min mazamiri ali Daawud léegi Abu Salama ne wa kaana Umar ibn al-Khattab yaqulu li Abi Muusa wa huwa jalisun fi al-majlis ya Aba Muusa dhakkirna rabbana fa yaqra'u 'indahu Abu Muusa wa huwa jalisun fi al-majlis <laughs> Seydina Omar radiyallahu anhu ne xalifa dañuy toog buñ toogee léeg-léeg mu ne mu ne Seydina Abu Musa yaa Aba Musa wa Abu Musa waaye zakkir zakkirna rabbana waaye fàttali ñu suñu waxu boroom way eh, waaye yow Seydina Abu Musa ñoo la ko ñaan waay <laughs> mu commencé jëlëb saar kay <laughs> walay aaya bismillahir rahmanir rahim jàng mu neex quoi bon waxuma la comme nii na non ah, attention ah. <laughs> neex a neex a neex a neex a neex moom xam ne gaa yi nepp way gaa yi ñëpp bég waaw laa doon wax lool euh, liñ doon wax naan lii ñoom ñoom Cheikh Abdul Basit ibn Abdul Samad di dem fenn di ñu leen di teeru ñuy waajal ngir jàng dem ay voyage yoo xam ne uniquement ngir jàng alxuraan ñu leen déglu loolu loolu sunna la Seyna Omar sinon doonu loolu wax Seyna Abu Musa naan ko zakkir naa rabbana waaye fàttali ñu suñu borom buy jàng ñëpp di déglu kontaan yoneen sa salaam kontaan soxnaam yi di déglu kontaan ñëpp taxaw di déglu waaw te bu xaraaboon yoneen saa salaam dina eh lii baaxut kon loolu <laughs> voilà te dañ ciy jànge que ne possibilité ci hadis yi possibilité tagg nit ci kanamam bu dee ne du jur ki moom ak waru waaw parce que yoneen saa salaam xat la xat uutiita loolu mooy ak tagg la xeetu tagg la moom lañ doon sànk ba léegi joxe snees la mizmaran min mazari ali Daoud voilà bu dee ne. da nga koy wax ragaloo moo indi ak fitna ci moom waaw kon loolu ci yim boppam ak aaw boppam ak yooyu mais tamit dañ ciy jàngerte ne nit mën naa nekk di def loo xamante ne nii mooy bu yéeneem baaxee waaw di rafetal di def benn jaamu yàlla def ko ni bi gën rafete ngir bégloo nit bu yéeneem sellee loolu du dara loolu du ngistal waaw parce que Seydina Abu Muusa lim doon def du jaamu yàlla jàngal Qur'an di ko naafila yonent saa salaam ne man boo ma déggoon mu ne bu ma ko yëgoon beneen bi soxnaa yonent saa salaam ñoo doon déglu mu ne bu ma xamoon na ñu nga fa doon naa ko gën a neexal te yonent saa salaam la ko wax doon xam na ne kii yéeneem sell na waaw waaye mooy bu sa yéene sellee ngir yàlla def tamit ngir attirer waale ñeneen ñi ngir tamit ñu mën a jox intention attention al Qur'an jën koo bàyyi xel. waaw gina doyloo alquran nga tëkki leen ci lool moo tax yatahazzanu bële ñi tekk woon yataxanna bil quran mooy yatahazzanu mooy di def loo xam ne day tax jur ak ak ak mooy goo xam ne day tëkki nit kii xol bi tooy yu raqul xal waaw ak tamit ak ak ak hijiraahu am na boobu dama ko fàtte woon am na ñoo xam dañ ne yataxanna bi mooy ñu def hijiraahu mooy li nga xam ne mooy nit ñi mu ne ñooy arab yi dañu tàmmoon buñ doon comme ñëppa ah comme ñun wax naa nag famille buñ doon sumbum póot teg cassette yi teg band yi xanaa tey seg CD yi wala son yi wala téléphone ya jooyu lépp di ay way kese ñuy mokkal yëpp yoo ñu doon def ak tamit bu ñuy def buñ toogee def rek waaw commencé di way loolu nag yeneen saa salaam daa sopp loolu ñu dindi ko teg ko place alquran nekk bërëbu yooyu ñuy wax waaw yataxanna bihi voilà mu nekk hijrahu kon nag loolu lu ama am solo la mooy kon liñ doon wax sànq mooy sopp guñ sopp rafetal baat ci booy jàng alquran loolu gisoon nañ ko bii te loolu mooy di ko def tekkiwul ne waa ji waaye yow ixlaas amu ci waa ji doodit doodit kan moo la ko wax waaw <laughs> waaw te tamit la fait que koy def ngir keneen liñ doon wax sànk mu gën koo dégg loolu mu gën a neex ci moom bu boobaa loolu tamit nekkul ne am gis te la maadaama kooku yéeneem sell na moo tax imaam Abu Muusa eh, ne ko law alimtu la xabartu laka tahbira wala shawaqtu laka tashwiqa ci hadis bi nga xam ne noonu la ko al borom ad-Diya di al kii al Mukhtar ad-Diya al-Maqdisi noonu al ahadith al-Mukhtar noonu la ko ëndee moom waaw non seulement yeneen saa saa bu ma yëgoon ne ma Abu Musa ma doon dégg doon naa ko gën a rafetal waaye doon naa ko gën a def mu gën a neex waaw gën tax ñun nga koy gën a nga nit ñi di ko gën a bëgg waaw allahu akbar te yeneen saa saa dana woon zayyinu Euh, ku ko solo al imaam Abu Daawuda euh, mu ne zayyinu alqur'ana bi aswaatikum mais loolu loolu euh, <laughs> rafetal leen seen alqur'an ci ci ci seen kaddu yi loolu tekkiwul lool de yeneen saa sam jublu ci loolu ah. mooy rafetal leen seen kaddu ak alqur'an loolu daa am taqdim ak taxiir moo tax ñëwee na tamit ci riwaay boobu ci riwaay non zayyinu rafetal leen waaw. li nga xamante ne nii mooy alquran non seen kaddu yi zayyinul qur'ana bi aswatikum xam nga noonu la ko imam Abu Dawud euh, al imam Abu Dawud ak an al imam Ibn Majah solo na ko voilà voilà zayyinul qur'ana bi aswatikum euh, euh, waaye loolu comme li boroom xam-xam yépp di wax moo ci am waaw al imam al-Khattabi mu ne attention bil qur'an waaw loolu déedéet daa am taqdim ak taxiir mooy dañoo jiital lii jiital leneen li comme bu arab bi ne arabtul hawd ala naaqa bu ma nee jël naa mbalka mi gaaral ko gëléem gi est-ce que gi lañuy est-ce mbalka mi lañuy ñuy géer lañuy lañuy lañuy la ñuy gaaral gëléem gi waaw ah, ma yow kanjuma dara ah, <laughs> mooy yow bu ma yore ak gëléem ñëw ci déeg bi wala marigot bi wala fleuve bi bëgg mu naan est-ce gi laay jële fa ma koy jële indi ko ngir mu naan wala marigot bi wala fleuve bi laay xicc ba mu ñëw sama kër wala ba yëkkati ko ñëw indi ko fi gëléem gi nekk ah non gëléem gi lay yóbbu ma waaw kay moo tax arab bi boo la nee arabtul hawda ala jël naa euh, mbalka mi wala mbalka mi nga xam ne mooy ka fi ñu def ndox mi euh, mbalka mi fi ndox mi nekk jël naa ko gaaral ko gëléem gi loolu mooy contraire bi la mooy gëléem gi laa gaaral voilà naka noon fii moom la te naka noon la ko imam Ma'mar solo ci jële ko ci Mansuur mu jële ko ci Talha foofu mu jiital aswaat waaw ne qaddimu ne ne ne ne zayyinu aswaatakum ah zayyinu aswaatakum bil qur'aan te loolu mooy li nga xam ne loolu la voilà te jaar na ci yoonu aw saja comme li nga xam ne moom la ko Abdurrazzaq solowee jëla ko ci Ma'mar mu jëla ko ci Mansuur an Talha an Abdurrahman ibn Aws an al-Bara ibn Azib mi solo hadis bi foofu mu ne leen saa sallam nee na zayyinu bil Qur'an taaral leen seen kaddu yi seen baat yi ak Alqur'an waaw soxlaal leen seen baat yi na ko Alqur'an soxlaal mais pas ay son ay kënjëng kënjëng ay rappeur man waaw yooyu yëpp ay waxi caaxaan la waaw yow bu bi nekk fu ñu la fekk ñu ngi lay gée ngay ngay munum munum ay soowa ki ay wax yoo xam ne wax yu daañu ci saret waaw loo tax keroog am na ko ma ko wax quoi ne vraiment euh, am na ñoo xam ne man je me demande euh, nan la ñuy xalaate quoi xam nga Sénégal mooy réew moo xam ne bon léegi nii euh, man bariwuma lu ma ci lu sultan damay damay référé wu ca la ma xamoon waaw ngir rek bañ di wax jamono époque boo xam ne weesu na amatul yow ngay wax ba pare jàpp ne vérité la ba léegi dañ naan sawaay moom fu mu ne man newuma fa de ce fait li may wax yépp mooy moo fa newee laa koy teg léegi nag bu dee noonu la continuer di dem ñu xam ne noonu la bu continuer wul ñu xam ne man la may doon wax époque boobu weesu na voilà mooy euh, yenn am na quartier yooyu dëkk gis nga musique même boo ko bëggul a déglu diñ ko dégg dégloo dégg nag bokkul déglu mooy loo xam ne yaa ko jox yitte jox ko solo toog mu jaral la ko nga koy déglu même bu dee yaa ko taal sax nga dégg ko fenn nga bàyyi sa lépp jël sa xel meeg sa bàyyi ko ci moom di déglu loolu mooy déglu dégg nag mooy loo xam ne yow yow yow amoo ci benn choix amoo ci amoo ci ab ab tànn nag looy kii waaw fii nga romb wala dugub oto boo xamante ne nii waaw benn njaga njaay waaw chauffeur bi ñu dem ba ci yoon mu daal di teg benn kasetu waykat ngay dégg dégg mais déglu ko yaa ngi fexe sax di xalaat leneen mais yaa ngi dégg dañ ciy dégg gaa yoo xam ne mais dañu mais lii lii lii lii daa amul sax sax li ñuy wax dafa ñàkk fayda quoi waaw <laughs> waaw. yoo xamante ni lan la ko nit a ci yëpp a waaw loolu yëpp amul solo quoi voilà kon mooy yeneen saa salaam fii dayoo ngeen soxlaal seen baat yi nañu préoccupé wu ci alquran waaw ak di ko jàngat. te ngeen jàppe ko mu nekk seeni symbole seeni hijraahu yi ngeen di salmu ji ak yi ngeen di xam ne moom ngeen di munum munumee bu ngeen toogee defu ngeen dara yi ngeen di waxtaane ak yi ngeen di way loolu na nekk place way yooyu na nekk alquran mu nekk seeni symbole kon nag loolu la ko quoi zayyinu alqur'ana bi aswatikum mooy zayyinu aswatakum bil qur'an ndax alqur'an dafa taaru ba pare waaw boo bëggee sa kàddu gi a neex sa baat gi a neex ñëwal ci alquran waaw mais nag yaa xasrata waaye waay woonaa ak rëccu ka nga xamante ne nii moom borom bi da koo may kàddu gu neex mu dugal ko ci son yi di am ay disque dur disque dur lañuy wax <laughs> non du disque dur yooyu ñuy jox di ko di ko di ko di ko di ko di ko di waykat yu mag yi ñu jox la ci parce que yow ab songmaan bu mag nga wal iyaazu billah te nga ne jullit nga waaw sa baat bu neex boobu ca jàkka ya ca noddu ya la waroon a feeñe ca alquran yu neex ya la waroon a feeñe waaye ci kënjëng kënjëng am si seen façon caaxaan yooyu nga xam ne trophée caaxaan la loolu war nañ koo moytu kon lii lépp dafa am solo quoi waaw saydna abu musa radiyallahu taala anhu eh, wa ardaahu bokk na ci li nga xam ne eh, moom la ñuy jàng ci hadis bi mooy eh, ci yeneen kii mooy jigéen ñi di déglu jàngkatu alxuraan bu doo xam ne baatam daa neex loolu daraa ci newul waaw waaw waaw daraa ci newul am am lu tax ngeen di déglu yow ah yaa Aïcha lu tax ngay déglu Sudaysi ah <laughs> tax ma fekk la nga teg euh, kasetum Sudaysi di ko déglu ah mënoo woon a déglu benn femme bu jigéen buy dég buy kii ah la yooyu sawaay baal li ngay wax waaw soxnaa yeneen saa salama ngi nii dañoo dégg Seydina Abu Muusa di jàng ñu ne teg benn bi yeneen saa salam ci boppam mu ànd ak Sayyidatu Aïcha xanaa looloo gën a tee deeti <laughs> waaw luy <laughs> dox ci guddi gi romb kër Seydina Muusa muy jàng yeneen saa salam taxaw taxaw ak soxnaam Sayyida Aysa ñu déglu ba ilaa ma sha Allah ba yàlla soob ñu daal di def bu doon loolu daganul yoneen saa salaam xanaa dina ko dina dina ne lii daganul kon yooyu génn ñi di jéey plus plus plus pur que le prophète plus euh, sell que ñu sell loolu waxi caaxaan la waaw yooyu yëpp waxi caaxaan la waaw ay waruñoo dem ci jàkka yi jigéen ñi na ma ne dañuy dem be kan moo ko tere la tamna'u ima allahi masajidallahi la rasulullah wax sallallahu alayhi wasallam bu leen tere jàkkaay yàlla yi jaamu yàlla yu jigéen yi kon arrêtons affaire yi wax yoo xamante ne jàpp ne fii mu ne dañuy wan ne dañoo sell dëgg la bu jamono soppeekoo comme ni ko gisoon ci salaf yi comme sayyidatu Aisha ah, mi radiyallahu anha jigéen ñi de nii ñu mel nii di ko deme ci jàkka yi bu ko yoneen saa sam gisoon dina leen ko tere waaw loolu mooy xaal bi la mais du ci luñ joyal nañ doon génnee di parfum woo ko toilette kenn terew ko wallahu ta'ala a'lam kon al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala